wacala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaa bii ñu génn bi cawnillahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci wafdu Saqiif muy wafdu waa wafdu muy délégation bu waa Taif euh, don Seydina Usmaan ibn Abil Aas athaqafiyu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa gisoon nañu tarjamaam walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañu ko ci jataay bii ñu génn moom Seyyidina Usmaan ibn Abil Aas radiyallahu ñu waroon a fi ñu yemoon ci nettali bi nettali al imaamu Muusa ibn Uqba raxmatullahi alayhi ak alimaamu ibni isxaaqa ibni yasaar raxmatullahi alayhima waaye amaana di nga di nga mu poser benn question di nga ne mais ah <laughs> liñ jóge ci bii weesu muy tarjama yi nga doon def bu Seydina Uthman ibn Abil As mais doo nekkul woon moom kese délégation bi nekkul woon moom kese ana kon lan moo tax nga def tarjamaam moom ñi ci des nag ñu ne la abdu yaa layl waxoon nañ lay mbiram tuuti ak tamit euh, mooy mooy ne abdiya leyl waxoon nañ lay mbiram tuuti te dañoo wute woon est moom la sax dëgg-dëgg wala déet gis nañ ne imaam Muusa ibn Uqba moom Kinaana lay tudd <clears throat> ibn abdiya leyl imaam ibn Isxaaq moo ne abdiya leyl ci boppam la waaw këne abdu yaa leyl abdu yaa leyl ci boppam la nga ne ma mais léegi ñi ci des nag ah bu ñii ci des nag ah parce que <coughs> ah euh, euh, ñi ci des ma ne la c'est que ci des ñi ci des euh, muy ni imaam ibn Isxaaq tuddoon après Abdi Yàlla al-Hakam ibn Amr ibn Wahb ibn Mu'attib moom daanaka ñi boroom xam-xam yi def tarjama taraajim yi moom ci lool rekk lañu lañu wax ci moom waaw lii lañu wax ci moom léegi nag ah moo tax loolu lañ xam ci moom ki ci tegu it pare Sharaxil wala Sharaxbil ibn Ghaylan ibn Salama ibn Mu'attib waaw moom itam pare moom itam pare ak ki ci tegu woon moo doon Seydina Usmaan moom gisoon nañu ko keneen ki mooy Aws ibn Awf moom itam noonu la demee dañu naan rekk moom waa àllu siyar nee nañu bokk nañ ci ñi fekke woon wafdu Taif hein ñoom bokk nañ ci ñi fekke woon wafdu Taif loolu lañ lay wax léegi nag ah kon nag loolu moo tax ñoom ñii ki ca sixième woon moo doon Numayr na Xarasha ibn Rabia moom it c'est pareil waaw kon ñoom ñii ñépp boo gisee loolu lañu am ci ñoom ah, kanta abdiya lii la tax dugguñu ci moom mooy comme que ñu wute ndax saxaa saxaabalaam diit mooy est-ce que moom la moom moom ndax mas na gis yeneen ci balay saa abdu yaa layla ndax gis na yonent bi alayhi salaatu salaam gis na ko waaw parce que waxoon nañ la ne ba mu demee Taïf ca fukkeelu at ma ba Abu Taalib ak Sayyidatu Xadiija radiyallahu anha génnee àddina ba muy dem ñoom ñii la dajeel ñooy kilifaay Taïf yi jamono yooyu lañu ko boole woon xale yi voilà kon loolu la. Eh, wa eh, mooy abdu yaa layl eh, boroom xilaas da Seydi El Hadji Malick radiyallahu anhu mu ngi ko doon tudd tuddoon gisoon nañ vers ki bayit yooyu bi ñu xam ne ci lañ tolloon ci jëm ci hijra ila mooy demam gim dem Taif ba ñu boole kook ña nga xamante ne ni ñooy ñu dese ñi ñu koy xaañ gisoon nañ ko loolu ah waaw mooy abdu yaa layli mi tuddoon nañ ko foofu bi mu naan wa abda yaa layli wa abda yaa liila mas'udan habiban ataaka mustajirin bi amrin min inaadihimi laaqa min assufaha maa laa afuuhu bihi wasaaqu admaw wasaala damu lilqadami mooy abdu yaa layli boobule wa abda yaa layla wa abd yaa lii la mascuudan xabiban ataaka mustajirin bi amrin min cinaadihimi laa qaa min assufaha maa laa afuuhu bihi wasaaqa adman wasaala damu lilqadami wabna rabiicata lilcaddaasi qad dafaca hadiyatan cinaban yahdiihi dalkarami akabba taqbiila atraafi rasuuli wa hal nahiimatun tastawi bil aaqili shahimi wa abdi yaliil abdi yaliil moom la gis nga dafa yàgg kon moo tax ñenn ñi ne du moom fen ñoom imaam Muusaa ibn Uqba mais wallahu taala alam aya dalika kaan ayahuma anakan ci abdi yaa leyl wala mas'ud wala kinaana ibna abdi yaa leyl kan la ci ñoom loolu nag buur yàllaa gina xam léegi ceci wax <coughs> ñu war a kuy continuer tey insha allah fi ñu yemoon ci jataay bi weesu euh, mooy euh, ñu ngi woon jeexaloon nañ tarjama seydna Usmaan ibn Abil Aas ah sayyidu Saqif waaw ah, te ginu ci woon nekk woon mag ma voilà moo ginoon a tuuti ca délégation ba waaye xam-xam sa yarfau llahu bi hada al ilmi aqwaman wa yadau bihi ndax buur yàlla day yëkkati ci xam-xam ay nit di ci wàccee nit léegi nag kon waa Saqif bu ñu ñëwaatee ci riwaaya kan la ñuy jël imaam ibn Isaaq wala Seydina Muusaa ibn Uqba rahmatullah alayhima bu ñëwee ci riwaay imaamu ibn Isaaq rahmatullah alayhi ndax bosam moo gën moo gën gàtt hmm? bu ñu fa continuer ah, mu ne kon ginnaaw bi mu ne kon fii la ñuy déparé lii gisoon nañ ko pour mën a déparaat pour jël tuuti fi ñemoon ngir ñu am ñu bañ a perdre le fil fa lamma aslamu wa kataba lahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kitaabahum amara alayhim Usmaan ibn Abil Aas wa kaana min axdatihim sinna wa daalika annahu kaana axrasuhum ala tafaquhi fi lislaami wa taallumi alquraan mu ne bi nga xamante ne ci lañu tuub yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom waa Taïf délégation de Taïf bindal leen lam leen bindal ci këyit ga mu daldi jiital def seen njiit nekk Seydina Usmaan ibn Abil Aas ah, ibn Bishr ibn Abdi Duhmaan abi eh, axaa Yasaar wakaanata moom dafa bokk dafa newoon moom seydna Usmaan mii min ahdathihim sinnan ci ñi ginoon a suufe ñi ginoon nekk ndaw ci ñoom boo gisee nag mu fal ko mu ne wa dhalika annahu kaana ahrasahum ndax moom seydna Usmaan moo leen ginoon a xër ci xam dégg-dégg bu sew ci diine ak jàng alquran ginnaaw bi mu waxee loolu lépp al imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi mu ne fa lamma faragu min amrihim wa tawajjahu ila bilaadihim raajiciin bacasa rasuulullaahi sallallaahu aleyhi wasallama abaa sufiyaana bna xarb abaa sufiyaana ibna xarbin wal Mughira ibn Shu'ba wal Mughira ibn Shu'ba fi hadmi taaxiya fa xaraja ma'a al-qawm riwaaye imaam Ibn Isxaaq bi comme ni ñu koy gisee dañuy wax bosam ba pare après ñu gis bu Seydina Muusaa ibn Uqba am na ay différence comme ni ñu ko tudde booba ak léegi mu ne bi nga xamante ne nii ah, ci la waa Taif délégation bi pare ak loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu dugg ci lislaam mu bindal leen kayit ñuy ñibbi mu ne tawajjahu ila bilaadihim raaji'in ci lañu jublu ci seen dëkk yi raaji'in a ngir ñibbi euh, jéggalu sànq liñ doon wax ci ñi ñu defuloon seen tarjama xam nga imaam ibn Isxaaq nee na moom kon moom dane ki doon dox seen diggante ak ñoom mooy Sa'id ibn Xaalid ibn Sa'id ah Xaalid ibn Sa'id ibn al-Aas moo doon dox diggante yonent bi alayhi salaatu ak waa Taa'if ah loolu la waxoon moom al imaam ibn Isxaaq moom nag Xaalid ibn Sa'id eh, man dama yaakaar ne defoon nañu ko gisoon nañ tarjamaam bi imaam ibn Isaaq tudd ne moom moo doon dox intermédiaire bi waa Taayif ñëwee foofu mu utal leen yonent mi alayhi salaatu defal leen ab tànt ci côté jàkka ji moom moo doon intermédiaire am ñoom mooy moom moo doon dox seen diggante di wax di leen jottali seeni wax moom di leen indil waxu yonent mi alayhi salaatu wassalaam mais Seydina Xaalid ibn Saïd boobu man je pense que defoon nañu ko de parce que moom dafa bokk ci ñi njëkk a dugg ci lislaam waaw ci al mu al al ñi njëkk gëm yeneen ci lay saab-saab moom baayam <laughs> baayam baayam xam naa ci <laughs> baayam nga ne ma waxaatal nga ne kuy baayam noo waxaatal moom nan la tudd man la Xaalid ibn Sa'id Xaalid euh, ibn Sa'id ibn al-As Sa'id Sa'id ibn al-As ça ne me dit rien ça ne me dit rien ah, ah moom euh, siiw na peut-être tur bi moo tur biñ ko woowee mooy moon ñi la tudd moom mooy Abu Uhayha abu uhayha kay déggoon nga ko ta ta ashaddu durran ñi dàqoona teg mbugal moom abu uhayha mi bokkoon na ci noon yi nga xam ne noonu ma euh, yoon noonu yonent bi alayhi salaatu salaam yu mag yi la waaw <laughs> kon mooy abu uhayha abu uhayha moo doon bàyyu xaalid mi ibn sa'id moo abu uhayha moo doon sa'id ibn al dàkkantalam moo doon abu uhayha waaw <laughs> loolu euh, kon bon man je me defoon nañu ko xanaa après ñu ma vérifier tarja taraajim yi début bi foog naa ci numéro un bi la war a nekk wala bu dul foo numéro un bi fa la war a nekk parce que moo ñu njëkk a gëm parce que moom mii dafa teel a dugg ci l'islam waaw te nettaleem ça me dit kii mas nañ koo def mais on va vérifier tout ça après léegi buñ continuer léegi loolu parenthèse loolu dama ko ndorna fàtte al imaam ibn isxaaq rahmatullahi alayhi kon mu ne ba ñu paree ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dellu di dellu seen dëkk ya Taayif hein lan moo xew mu ne ba'atha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ma'ahum aba sufiana ibn harbin wal mughira ibn shu'ba yonent bi aleyhi salaatu daf leen a boole yebal leen boole leen ak ki nga xamante ne mooy abu sufian ibn Harb sayyidu Quraysh ak al-Mughira ibn Shu'ba nga xam ne seen mbokk la ñoom waa Taayif lu tax mu yebal leen fii hadmi ya ngir buñ demee seen lu beew loolu la naan ab yàlla la mu daldi koy ñu daldi koy buum muy àllaat comme que ñoom waxoon nañ la bi ñuy wax ak yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko ñun nag nan lañuy def ak ar-rabba mu ne leen koy damm ñu ne ah ñun nag mënuñu koo damm yow nañ la bàyyi nga damm ko waaw wallahi la nahdimuha abada war nañ ci yàlla ne ñun du koy ba faw duñu ko damm é loolu problème lañuy indil laay la kooku moom buñ ko dammee mooy yàq dañuy yàq moom buñ koy waaja lal yonent mi aleyhi waxoon na leen ne man de man waxoon naa leen ne ah dinaa leen charger loolu garaawul garaawul bu dee manu ngeen ko man dinaa leen yónni ñoo xam ne ñoo leen di fegal loolu ñoo xamante ne ni ñoom dinañu ñëw damb ko voilà fa xaraja ma al qawmi kon Abu Sufyan parce que lu tax Abu Sufyan Abu Sufyan seen mbokk la Abu Sufyan sayyidu Quraysh mbokk ñoom ñoom waa Taayif lañ aaway ah Abu Sufyan sangu Quraysh ma la waaw léegi loolu tuddoon nañ ko sax ma xool ndax bàyyi woon nga xel léegi quel est le lien entre Abu Sufyan ak waa Saqif benn lien kese laa soxla benn benn hein fàtte nga pourtant wax nañ ko fi ma jox la indice bi ñuy wax Seydina Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi radiyallahu anhu mais pas biñ ko mujjee tudd mais tuddoon nañ ko fii ci ay yaay jataay ba tuddoon li mu bokk ak Abu Sufyaan te waxoon nañ la tamit li tax keroog bi yonent mi aleyhi salaatu wassalaam sulhul Hudaybiya bi mu déggee ne wa yonent mi aleyhi salaatu kat waa Makka ah, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi ñëw mais rumeur la woon mu takk ay bagaasam jël ay njabootam ñëw ngir jàppale leen jóge Taayif ba moo taxoon ñoom ñu amoon ci moom confiance bàyyi ko mu daldi dem ngir wax ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam avant Suhayl ibn Amr mi def accord yeeg moom daldi agsi radiyallahu anhuma mooy ne Abu Sufyaan Abu Sufyaan doomam moo doon sëy Taayif parce que doomam la mayoon kan Urwat ibn Mas'ud ath-Thaqafi moo male voilà waaw te keroog bi ñuy gis xisaaru Taayif loolu yi tuddoon nañ ñu mel noonu jigéen ña nga xam ne ci Quraysh lañ bokk nekk Taayif di fa sëy nga xam ne kon ñooñ buñ faamee doom seeni doom lañu te ñooñ loolu daan ko fonkoon bokk ñoom ñun léegi nga xam ne wal iyaadu billah ngay gis ñoo xam ne ku mu bokkal nday ak baay sax mu mel ni ab étranger ci moom déedéet ñoom seen seen seeni seen deret dañ ko fonkoon lool rawatina seen doom ju jigéen moo fa sëy am fay doom Abu Sufyaan nag yeneen ma lay saat saam yónni ko kon parce que moom bokk la ci waa Taayif doomam a nga fa di sëy te am na fay doom léegi euh, minimum quoi am na yeneen lien am mais yii ren jarul guddal léegi euh, Kanta al-Mughira ibn mooy ci waa Taif la bokk comme niñ la ko waxee ba mu faatee ñaar ci ñoom ca la daw ñëw tuub ne Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam yonent mi alayhi salaatu wassalaam yónni leen comme ñoom ñaar al imaam ibn Isxaaq mu ne fa xaraja ma al ñu génn ànd ak waa Taif gis nga fii del del détecter différence yi seen diggante ak kan bu Seydina Muusa noq ba bi ndax foofu ba ñuy wax dañ ne yonent bi aleyhi salaatu salaam may ñu ñu njëkk ba ki ngay ki ngay yónni ngir mu toj laat mooy bàyyil ñun ba ñu jiitu bu ñu jiitoo ba dem après yow nga door a yebal ki ngay yebal yonent bi aleyhi salaatu salaam waaw mais fii al imaam Ishaq moom ci riwaayam dane ñoom ñaar Seydina Abu Sufyaan ak Seydina al-Mughira ibnu Shu'ba rahmatullah alayhi rahmatullah alayhima wa radiya anhuma ñoom ñaar ñoo génnandoo ak gaay waaw nee na nag xatta ida qadimu taifa araada almughiratu ibnu Shu'ba an yuqaddima aba Sufyaan biñ ñëwee ba dëgmal taaif bay jege ci taaif nag ba agsi almughira ibnu Shu'ba radiyallahu anhu mu ne abu Sufyaan njëkkeel nga dugg fa aba daalika abu Sufyaan alayhi Abu Sufyaan ne ah non man duma la njëkk dugg Taayif waaw ne ko udxul anta ala qawmik waaw ne ko yow yaay yow yaa bokk ci waa Taayif mooy yow moom taayifee nga waaw alors que man mekkuwaa la malgré sama soxnaa ngi fi sama doom ngi fii sëy mais mekkuwaa la voilà mooy man mekk laa dëkk <laughs> ko sangu Quraysh kon du maa njëkk a dugg ci dëkk bi yow mi fi dëkk njëkk la dugg léegi nag entre mu toog ci buntu dëkk bi di ko xaar ca seen alal ya mooy liñ fi di seen convoi beeg loolu seen waruwaay yi ca bërëb bañ naan bi dil hadam muy dil hadam mu ne falamma daxala al-Mughira ibn Shu'ba alaaha yadribuha bil mi'wal wa qaama qawmuhu duuna banu Mu'attib xashyatan an yurma aw yusaaba ah kama usiba Urwa waaw Abu Sufyaan ba mu toogee Seydina wa nag ne ko yow yow yaay dugg yow yaa dëkk ak ñoom yow say mbokk lañ mu daal di dugg nee na ba mu demee ba dem ci temple bi comme que loolu la leen yonent bi aleyhi salaatu salaam digal ngir gor ak li nga xam ne mooy semmiñ bi mu yoroon li nga xam ne mooy xërëm bi di laat nee na ba mu naree def loolu gaa yi xam ne fa jëm ay ñoñam di waa banu Mu'attib ci waa Saqiif ci lañ jóg dox digganteem ak lool mu nar def lan moo tax ndax dañoo ragal an yurma waa Saqiif ñëw buñ gisee muy def lool ñu daal di koy xaañi xeer ba mu faatu comme niñ faatu Seydina Urwa ibn Mas'ud as-Saqafi wala budul loolu aw yusaaba aw yusaabu kama usiba Urwa wala bokk ñu daal di koy ray comme ni nga xamante ne noonu lañ rey Urwa lool daal mooy ñu xaañ koy xeer ba mu dee lool lañ ci doon bañ waaw ñu ne wa xaraja nisaa'u Saqif jigéenu Saqif yi nag génn xussara ñu ngi génn xussara mooy ñu ngi seen xar kanam yi muuruñu leen waaw yabkiina alayha wa yaqulna ñu ngay jooy di wax naan la tubkayanna dufaa aslamaha rudd lam yuxsinul misaa hmm? la tubkayanna ay waay dees nañu jooy dufaa mooy ñii nga xamante ne nii ñoo ko waroon a protéger ñoo ko waroon a protéger di waa Saqiif góor ñii ko waroon a protéger moom suñu yàlla jii di laat waaye waaye ñoom ñi ko waroon a protéger de ay rudda lañu mooy ay alla ñoom ñoom ñoom ñoom ay li am lañu mooy ñii ñoo ñoo torox waaw alla imu kii moo ñii ñu torox ñii mooy ñuy xas seen góor ñi waaw ay waay waay ñoom ñooñu nag aslamaha ñoo ko livré de ñoo livré yàlla bi ci noon yi ñoo livré yàlla yi noon yi te ñooy jullit ñi mooy Mughira mii bam nar koo toj ñu toog ne ne ne ne ne ne ne ne ne nii toog na defuñ dara di xool moom mu ñëw nar koo toj waaye wàllam yoxsinul misaa ah ñoom ñii de boo gisee nag ñu def lii mooy dañu di tàppet rek aayu ñu tarafetaluñ ci xare mooy mënuñoo xeex jaasi lañ aayul loolu kese la moo tax ñuy camouflé wu ci seen yii ñii ñuy def waaye ñii ñoo sew ñii ñoo tuuti duñu dara suñu góor ñi nga xam ne bi ñu ñëwee di waaj a damm suñu yàlla yi ñu toog la tukka yan na kon nag jar na nga jooy du foo ah aslama harrudd lam yuhsinul miso waaw imaam ibn Isxaaq nee Abu Sufyaan di wax kii <laughs> eh, di wax eh, bi nga xam ne ci la al-Mughira malgré lool mu mu mu ne moom foo jaar dina damm mbir mi <laughs> waaw nee na Abu Sufyaan naan waahan lak ahan waaw léegi Abu Sufyan naan toskare ñeel na cay naan mooy kii lay wax yàlla bi ahan la ki laat ahan la ki waahan la ki laat laat laat laat laat laat <laughs> laat allaat di ko toj mu ne ko mu ngo ci piri waaw ay woy laat laat yow ndege fii ngay mujje doo tus ñu ngi nii di la toj boo mënee defal dara bokk yëngul waaye du yëngu parce que manu ko waaw parce que moom xajar la laa yadurru wala yanfa mooy du jariñ te tamit mooy du jariñ te manu la lore Abu Sufyaan di wax loolu waa Taayif nag affaire bi nag metti leen nag ah ñu ngi ñu seen yàlla ji de ah ñu ngi damm seen yàlla ji de moo tax jigéen ñiy wax loolu mu ne fa hadama mu ne eh, eh, fa lamma hadamaha al-Mughira wa axada maalaha wa xuliyaha arsala ila abi Sufyaan wa xuliyaha majmu'a wa xuliyuha majmu'a wa maalaha min ad-dahabi wal jazaa wal jizaa wal jazaa wal jazaa wal ja al nee na bi nga xam ne nag eh, eh, al ci la ko ci la ko dóor tël jël ay ay ay ay kii wi semmiñ yu baax di ko ci gor di ko ci gor bi nga xam ne nag ci la ko nee tëll nag mu daanu nag benn mooy duur ya daaneel ko nag mu jël alal jafane parce que temple yi gars bu ñëwee dañ fay bàyyi alal waaw bu ñuy siyaare ci temple yi dindaali alal di sànni ngir parce que bu ñu fa sànnee pièce bu ñu fa sànni loolu mën naa defar man na leen a protéger nekk protection ci ñoom mën naa defar seeni mbir mooy yooyu rek gaa yi gëm waaw di fa sànni xaalis ñii di fa sànni ay takkaay ay xa ay or hein Seydina mughira alal jafa ne woon yépp mu dajale leen nga xaaral dajale lépp waaw mu dajale alal ji waaw léegi nag mu daldi dajale lépp wamaa laxaak la fa ne min az ci or wal jazan al jazan ay ay pierre kii la euh, pierre précieuse la waaw yoo xamante ne nii dañuy am dañuy ba dinañ am nag couleur yu wuute waaw daldi ron yi bay pierre précieuse moom yooyu yépp ñu nit ñi doon fa def ñu daldi ko mu daldi koy jël dajale lépp ne yónnee ne joxal leen ma ko Abu Sufyaan mële toog mu mu mu mu téye leen waaw mi mu àndal loolu la imaam ibn Isxaaq wax hein après tudd na ne après euh, fa lamma aslama am na lum ci teg na après mu ne fa lamma aslama ahlu Taayif hein waa Taayif bi nga xamante ne nii ci lañu tuub ba lii nii xew ba Abu Sufyaan ak Seydina al a dem daldi toj loolu li dajale alal yi temple yi ñu jël la fa ne toj ko yóbbu jox alal ji nag yóbbul ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam ibn Isxaaq mu ne dafa am ñaari doomu doomu kii Urwa ibn Zu Urwa al-Thaqafi mi ñu la doon wax sànk moom ak beneen koo xam ne euh, rakku Urwa moo ko jur voilà ñoom ñaar dañoo ñëwoon ci yonent bi aleyhi salaam bi ñu faatee Urwa ñu ñëw seen baay baay mu nekk baay ci kenn ki di baay tëx ci keneen ki waaw mooy rakku papa ci keneen ki kenn ki muy baayam direct ñu ñëw doon ko wax yonent bi aleyhi salaatu salaam tuub ba pare ngir ci seen waa saqi waa Saqiifa lu li ñu def seen li ñu def seen baay faat nañ ko léegi nag bi liy xewee nag ñu ne ñoom ñaar ñu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ah, doomu Urwa bi ne ne yonent bi aleyhi salaatu ah, sama baay Urwa kat dafa amoon ay bor bi muy génn àddina dama bëggoon nag yonent bi aleyhi salaatu salaam comme que alal ji ñëw na te alal ji ci mooy fañ doon def ca yàlla yàlla ne woon muy taax ya laat damaa bëgg nag nga faj ci te mooy comme que ubbi nañ foofu rek dajj nañ ko alal ji léegi day nekk loo xam ne day dagan ci jullit ñi voilà léegi nag mais ci baytumaal lay dem léegi nag ñoom ñu ne ko doomu Urwa Seydina Urwa ibn Mas'ud bi ne ko damaa bëggoon nag nga fay ci boru sama baay yi yonent bi alayhi salaatu ne ko waaw léegi eh, cousin cousin wam bi kooku nga xam ne moom baayam al aswad la al aswad ibn Mas'ud al-Thaqafi di frère Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi doomu Urwa bi Ibn Mas'ud al-Thaqafi wax loolu ngir ñu fayal ko boru baayam yi ndax det yi moom moo leen war a fay yonent ma lay saa saam na ko waaw ki ci des Ibn al-Aswad Ibn Mas'ud al-Thaqafi daal di wax lool moom ne yonent ma lay saa saam man damaa bëgg nga fay ci sama bori baay yonent ma lay saa saam ne ko ah non parce que moom baayam yéeféer la woon. baayam fekkoon na mu faatu jamono yi mais yéefér la woon al boobu ah yonent bi aleyhi salaatu salaam ne déedéet al mushrik kaana al aswad inna al ne ko yow li la wutalee sa sa sa cousin bi mooy moom baayam jullit la woon muy Urwa ibn Mas'ud as-Saqafi nga xam ne moom ak al aswad ibnu Mas'ud as-Saqafi ñoo bokkoon nday ak mu ne ko yow yow nag sa baay dal aswad moom maata mushrikan moom bi muy faatu mushrik la woon kon nag kooku duñu ko mën a fayal ay borom moom voilà léegi nag waa ji ne yonent mi alayhi salaam doom ji ne ko ah yonent mi alayhi salaatu salaam man waxuma nga fay ko xoole ko ci côté di ko fayal sama baay mais dangay jokk ab jullit ah koo xamante ne nii man euh, en tout cas bor bi ci man la mooy man ngay dimbali mais dimbaliwoo sama baay xam nga euh, mooy fi man finalement comme konoon la demee mooy sama baay mushrik la manoo ko fayal noonu mais suuf ka bor bi man maa koy fay te man jullit laa nekk ci problème mu fay ko kon dimbali ma man ma fay ko ci côté boobu angle boobu laa bëgg nga fay nga dimbalee ma mais pas angle sama baay moom ay borom nga fay ko parce que mushrik la yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko bu dee côté boobu manu la ne kantaan bi mu waxee ne moom ñu dimbali ko parce que affaire bi det bi dafa diis ci moom waaw parce que moom moo koy fay te loolu la soxla yonent mi alayhi salaatu salaam dimbali ko moom lu lu alléger ko det bi tegu ci loosam ndax ah ñi yoreel ñi bàyyi yoreeloon kat ñu ngi koy taxaw bëgg mu fay leen te moom te ci moom la te moom nag jullit la kon nag alal ji war na ci am àq ngir moom ah lu diis li ko dal mën a tegeeku yonent ma lay saar saam ne ko waaw ne de demal ci sa nijaay muy Abu Sufyaan ci seen nijaay yéen Abu Sufyaan wax naa la parce que euh, euh, doomu Urwa bi yaayam Abu Sufyaan a ko jur waaw kon al aswad doomu al aswad moom itam mooy gis nga lien bi mu ne ko kon demal ci Abu Sufyaan hein dem leen ci Abu Sufyaan bu ngeen demee mu fay detu Urwa ak al aswad ci alal yiñ jële ca laat foofale eh, ca offrande mooy ca alal yañ fa doon sànneeg yooyu or bak alal yi waaw nee na nag bi nga xamante ne nii nag ci lañu dajale alal ji Seydina al-Mughira ne yonent ne ne ndaw bi ñëw wax leen ko entre-temps wax ko al-Mughira mu ñëw ne ko na Abu Sufyan inna rasulallahi sallallahu alayhi wa qad amaraka an taqdiya an Urwa wal aswad daynahuma faqada anhuma nee na mu ñëw ne leen Seydina al-Mughira bi ko xabaar boobu dikkalee mu ne ah ndaw dikkal ko ci yeneen bi alayhi salaatu salaam mu ñëw ne Abu Sufyaan comme que moo yor alal bi moom la ko jox ne ko kat ndaw yàlla li mu ngi lay digal sallallahu alayhi nga fayal abu ki nga xam ne mooy Urwa ibnu Mas'ud ak ak ki nga xam ne mooy aswad nga fayal leen seen bor yi mooy pour seen doom yi seydina abu sufiyaan radiyallahu anhuma di leen fayal loolu le fay fal far far lan daal di fay bor yi imaam ibn Isaaq nag ne wa kaana kitaabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alladi kataba lahum mu waa Taayif nii nag xam nga ban téere mooy xam nga sànk mu la naan ba ñu paree ci mbiru yonent eh, seen mbir ak yonent ma alayhi leen seen seen këyit ga ah loolu noonu nag këyit googu la nee na lii wa ci newoon min muhammadin bismillahi irrahmani irrahim waaw min muhammadin nabi sallallahu alayhi wa sallama rasulullah bu la neexee nga xoo wala nga ne min muhammadin nabi rasulillah waaw kon ila al mu'minin inna ida wajjin ah wa sayduhu laa yondad man wujida yaf'alu shay'an min dhalik fa innahu yujlad wa tunza'u thiyaabahu thiyaabuhu fa idha ta'adda dhalika fa innahu yu'khadhu fa yuballaghu fa yuballaghu bihi wala fa yublaghu bihi ila an-nabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa inna hadha amru an-nabi muhammadin rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne lii lañ ci bindoon ne yonent mi aleyhi salaatu leen dam ci bindoon bismillaahir rahmaanir rahiim war woon guddal de waaw gis nga de guddalul de ci turu yàlla mi fees dell ak yërmande te yërmandeem yaatu arrahiimi daj ñépp moom lay tàmbalee mu ne min muhammadin kayit gii mu ngi bàyyeekoo ci seydinaa muhammad ilal mu'miniina jëm ci woy ngëm yàlla yi waaw mu ne leen inna idaata wajhi wa eh, idaata wajjin wa sayduhu la yu'dan mu ne leen gis ngeen ndég yi mooy garab yi am ndég am ay cactus comme cactus yeeg yooyu yi nekk wajj wajj ab turu bërëb la am na ñu ne mooy Taayif rek la mooy Taayif tur la ci turu Taayif yi am ñu ne déedéet xur la wu nekk foofu ci Taayif mu ne garab ya fay ya nga xam ne dafa am ay ndég di jamaate am ay épine di jamaate arbre yi nga xam ne dañoo am épine mu ne yooyu noonu ak rëbb ma mooy picc ya fa nekk ak ci bërëb boobu wajj laa yoon kenn kenn du fa dagg benn garab waaw waaye it kenn du fa rëbb waaw kon mu def ko xaram fa in ndax lan mu ne man wujida nag yafalu shay'an min dhalik ku ñu trouver nag nga fay dagg garab parce que naan waaye garab gi dañuy sonal quoi ah épinam yi waa yow saway nañ ko dagg quoi wala ñu fekk la fa ngay tirer le gibier wala picc mi wala yooyu di di di chasser mu ne kooku des na ko dóori yar ba pare watun zao siya bu ñu daldi summee yéreem waaw mooy dinañu ko gàcceel daal dinañ ko teg punition mais pas def ko futti ko bu def ko yaramu neen muy dem dik mooy yi euh, malaanum euh, respectabilité bi woon ci moom dinañu ko dindi parce que def na lu ñu xaraamal fa in ta'adda nag bu dee nag dafa malgré dañoo def lii fa jal mu jalgati continuer waat def ko beneen yoon mu ne fa innahu yuxadu kook dañ koy jàpp fa yublaxu bihi ila nabi sala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu indil ko nag waaw bu récidive nag dañ koy indil yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne wa inna hada amru nabi te lii nag mooy mbiru yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy lim dogal mooy li nga xam ne moom la leen yëgal yéen ah muhammadin rasulillah di seydinaa muhammad di ndawu yàlla sallallahu alayhi léegi nag kon imaam Ibn Ishaq fii la mbiram jeex eh, après wax na ne Xaalid ibn Sa'id li nga xam ne moo doon bind après bind na eh, loolu quoi Xaalid ibn Sa'id léegi nag bu ñu ñëwee eh, nga ne ma mais sa xadiis bi moom nga ne waa xadiis bi de imaam Ibn Sa'd yi soloo na ko ca Tabaqaat ah dina koy. solo na ko noon imaam ibn Shaahin soloo na ko ci yoonu almadaini an abi ma'shar an yazid ibn ruumaan muy xadis boo xam ne fiihi problème te mursal la te abu ma'shar abu ma'shar waxoon nañ la muy najiix ibn abdirahman moom da'if la waaw comme ni al imaam al xaafiz wax ci at taqrib yàgg nañ ko wax ne abu ma'shar almadaniwu moom daif la te càllaleb imaam ibn Isaaq bi moom côté bi nii nii nii nii da ko nettali bila sanadin loolu mooy li jëm ci imaam ibn Isaaq léegi nag mais waxoon nañ la bi gën a détaillé nag ci mbir yi mooy bu imaam Muusaa ibn Uqba looloo tax ñu mujj ko sax léegi nag nañu ñëw nag ci imaam bu ibn Uqba rahmatullah alayhi moom lan la lan la wax xoolal lo imaam Muusaa ibn Uqba moom rahmatullah alayhi dane euh, <laughs> cëm waa Taayif cëm mu ne <laughs> mu ne ñoom moom nag dane woon waa Taayif dañ noon yonent bi alayhi salaatu salaam no léegi nag ni ngay def mooy bàyyil bu ñuy dem bu ñu yónnee kenn bàyyil ba ñu dem bu ñu demee ba àgg te suñuy ñoñ nga door a kenn nga door a ñi nga xam ne nee nga danga leen di yónni bu ko defee ñu daal di toj suñu kii bi ñu ne waaw baax na yonent ma lay saa ne leen baax na kon buñ jëlee fa ñemoon ci imaam Muusaa ibn Uqba waxoon nañ la moom càllaleem eh, nettali mu ngi ci Dalaa'ilun Nubuwwa bu al imaam al Bayhaqi rahmatullahi alayhi waaw imaam al Bayhaqiyu raxmatullahi léegi moom mu ne imaamu Muusa ibnu Uqba mu ne nag ah, bi nga xam ne ci la leen ci lañ pare bay waaja bay waaja dem ñu ne ko amir alayna rajulan ya ummuna min qawmina falal ñu kenn tànnal ñu kenn koo xam ne ci suñuy ñoñ koo xam ne moo ñuy jiite mu ne fa amar alayhim Usmaan ibn Abil Aas mu jiital Seydina Usmaan ibn Abil Aas ndax lim gisoon ci xërëm ci lislaam te jàng na alquraan ay saar ci alquraan laata muy génn nee na fa qaala Kinaana ibn Abdi yaa Layli ci Kinaana ibn Abdi yaa Layli nag ba ñuy waaj a dem ne ana a'lamu nnaasi bi Saqiif faktumuhumul qadiyya wa xawwifuuhum bil xarb wal qitaali wa axbiruuhum anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam sa'alanaa umuuran abaynaahaa alayhi waaw sa'alnaa an nahdima laata wal uzza wa an nuxarrima alxamra wa zina wa an nubtila amwaalanaa fi riba lii yépp nañ leen ko wax nee na nag bi ñu paree nag ba war a jóge ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñibbi nag fi nga xam ne mooy Taif compte rendu def compte rendu nag ah waaw wax nag gaa yi seen ñoñ ñi nag ana lan la ñu jële ci seen fii ñu leen yónni woon délégué leen ñu war a dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam aywa waaw léegi nag loolu la ne nag bi nga xam ne ci la ñuy waaj a dem ci la leen kii ne Abdiya naa na ibn abdi yaa leyl ne ana a'lamu nnaasi bi Saqif ne man maa gën a xam nit ñi yéen ñépp maa leen gin a xam waa Saqif gis nga suñu waa ñun ñii ni ma leen xame daa jéggi dayo rek dafa jéggi dayo sax ni ma leen xame léegi déglu leen ma on va procéder ainsi parce que waa ñuy yónni yaakaaru ma woon ne yaakaaruñ woon ne dinañ dem d'accord nii kon nag man xam naa leen bu baax kon nag déglu leen ma xam nga nu ñuy def bu ñu demee faktumuhumul qadiya yéen délégation bi mooy bu ñu leen dem ne leen ñun tuub nañ de yonent ma lay saab wax nañu lii d'accord nañ déedéet wa xawwifuhum nañ leen nëbb mbir yi bu ñu leen wax dara ci loolu wa xawwifuhum waaye li ñuy def dañu leen di tiitloo bil harbi wal qitaal ne leen nag bañ demee daal ci gàttal amuñu lañ bëggoon moom nag mënaase nañu moom seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam ne dina xeex ak ñun dinañu songu te dina dal suñu kaw waaw te nag nee na mu ne leen te buñ demee nañ leen xabaare ne leen wa axbaruhum ah wa te na ngeen leen xibaare na ngeen leen jox information ne leen que Seydina Muhammad de sallallahu alayhi wa sallam bi laaj nañu ay mbir nag ne nañ ko ko nañ ko def yoo xam ne moom bañ nañu waaw parce que ñu laaj lii la sa al naa an nahdima laata wal uzza nee nañu daal di damm laata ak uzza yi ñu yor fii ñun bañ nañ wa an nu xarimal xamra wa zina ñu xaraamal bañatee defati dinaanati sàngara tey njaaloo ñu bañ bañ nañ wa am nubtila amwaalanaa fi fi riba nee nañu tamit ngir ñu euh, neenal suñu alal yi yi nga xam ne ci riba la lañ lañ ko jële ñu neenal ko yii lañu digal ñun nag bañ nañ léegi lii lañ waxante laata ñuy àgg saqiif waaw bi waa saqiif nag yégée ne gaay a ngi waaj a jege fa xarajat saqiifun xiina dana minhum al wafdu yatalaqawnahu waaw waa Saqif bañ yégee ne hé délégation baa ngay jege ci gaa yi mel ni téléphone gaa yi waxante bouche à oreille téléphone africain gaa yi gaaw daw jiitu ko kay yooyu fi dabi leen waaw mais ñu ngi gis gaa yi daal ñi mu ñu ngi muur seen xar kanam yi gëléem yi di di di di di dox ndànk gaa yi daal mel ni ñu ñoo xam ne dañoo désarmer ñu kaawu waaw may dugg nag benn air bu triste benn air boo xamante ne nii mais vraiment boo leen gisee ne way ñii xanaa daa am lu ñu deele waaw gaa yi ak tamit que ni ñu triste noonu ngay gisee liire ci seen xar kanam yi nekk en plus dañu ragal waaw que ne gaa yi gis ni ñii daal seen jóge ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indiawulewuñ yiw ci la ñenn ñi wax ñenn ñi nag ne leen waaw ne ñoom ñu wax gaay ne ñoo seen biir bañ gisee loolu ñu waxante ñoom waa Taayif ñi génnoon doon leen dam eh, suñu délégation bii di indiwul yiw te jógewuñ foofa ci yiw de waaw quant à bi moom dañoo ñëw direct nekkuñu fa sax di wax ak kenn dañoo dem directement falaat nekk waaw waaw dem ca temple ba dem ca yàlla ja falaat ne moom nag ba nga xam ne nag mu ne foofa ca laat nag dafa nekkoon foo xam ne ñoom dañ fa doon dem di fa def ay hadaaya di fa yónni ay gàtt di fa sànni ay alal ak yu mel noonu ay xaalis ak yooyu di fa rendi tamit comme ni ñuy rendee fi nga xamante ne mooy ci kaaba ga zaadahallaahu sharafan léegi nag am ay gaay ci waa Saqiif bi nga xam ne ci la délégation bi agsi nag ci temple bi ñëw direct ñu ne leen yéen du ngeen fi dugg ah du ngeen dugg ci temple bi te du ngeen leen gis waaw parce que foog ngeen wax lu leer gaay yi ku nekk dem këram ca ñam bokkoon ndax waxoon nañ la abd yaa lay ragaloon la daloon Seydina Umar wa dal ko moo tax dafa assuré woon ne ku nañ ko yónnee moom rek du dem Medina jamais il faut ñu yónnee ko mbooloo mu bari bu ko defee ku nekk say sa sa waay dina la préoccuper ah ci ngay faat kenn léegi nag bi loolu amee nee na gaay ku nekk dem këram ak ci ay ñoñam ku nekk dem ci say ñoñ ñu laaj leen maada jitum bihi wa maada rajatum bi mais yéen lan ngeen bi ngeen di génn fii lan ngeen yóbbu ak bi ngeen fa jogee lan ngeen fi indaale xaalu gaa yi ne ku nekk wax say ñuñ mooy dañoo dëppoo ci lan la lañuy tontu ataynaa rajulan faddan ghalidan yaxudu min amrihi maa yashaa'u qad dahara bisayfi wa daaxalahu al arab wa daana lahu an fa arada alaynaa umuuran shidaada hadma llaati hadma llaati wal uzza wa tarka al amwaali fi riba illaa ru'uusa amwaalikum wa wa xarama alxamra wa zina ah lii lañu wax gaa yi ne ñun daal waaw ci seen tristesse gi ñu wane ci seen xar kanam yi ñun daal dikkal nañu góor goo xam ne hu aucune aucune compréhension du ko dawal waaw moom moom benn compréhension du ko dawal waaw yeneen time saam lañuy wax moom daal mbir yi lu ko neex rek lay jël waaw ya'muru ya'khudhu min amrihi ma yasha moom daal saay fii mu ne comme que moo féete qad zahara bi sayfi moo gañe nit ñépp noot ñépp te ci doole lañu noote ba arab yépp daal di daal di daal di daal di euh, euh, nooy ci kanamam ànd ak moom léegi nit ñi waxuma la arab yi mais nit ñu bari jóge fu ne di ko gëm di ko topp loolu nag moo tax bañ demee àndul ak benn compassion compréhension lim bëgg lañuy def sinon dina dal suñu kaw loolu daal lañu wax te nag yëg leen ne gaaral nañ ñu ay mbir yoo xam ne yu tar tara tar la ne yooyu il faut ñu def ko mooy bi ci njëkk nag hadma laat wal nee nañ suñu idol yi laata konsa nee nañ nañ ko toj waa Saqif ne lan ne waaw nee nañ nañu toj laata konsa wa tarkal amwaali fir riba illa ru'usa amwaalikum nee na it nañu bàyyi li nga xamante ne nii mooy riba nañ ko ba waaw nee na nañu bàyyi riba te suñu alal yi comme ni ngeen ko xamee lépp ci loolu la wu nee na nañu ko bàyyi garde lu dul suñu capital waaw ba pare nag mu teg ci leneen ne xamru ak zina dañoo xaram ko waat amatuñ droit di ko def lii daal lañu ne lii lañuy def bu ñu ko deful mu dal suñu kaw fa qaala thaqif waa thaqif wax ca kaw ne wallahi la naqbalu hadha abada ne wallahi ñu ngi wat ci yàlla yii mu leen wax yii la leen wax laa naqbalu hadha abada wat nañ ci yàlla ne lii ñun duñ ko d'accord ba faw ah oui ah ñun ñun duñ ko d'accord tax ñuy d'accord noonu yii mu wax dara lañ ci dul d'accord mais tous lañ ko dul def dara duñu def dara dara lañ dul def léegi nag <laughs> bi mu demee noonu fa qaala al wafdu ah bi ne leen nag kon aslihu sila wa lil qitaali wa ta'abba'u la waaw warummu hisnakum gaa yi ni leen kon nag bu yoboo ñu defar suñu jaas yi de nañu daas jaas yi defaraat armement yi ci xuur ñu ñu ñu ñu leen ñu leer te nañu waajal leen ngir xare nañu waajal ngir xare te te nag pare ngir loolu ah te nag nañu commencé ngir defaraat suñu protection bi gën koo renforcer suñu tata yi suñu forteresse waaw loolu moom fokk ñu defaraat ko ndax mu ngi ñëw suñu kaw waa Saqiif nag toog mu ne fa makasa saqiifun fa makasat saqiifun bi daalika yawmayni aw salaasa yuriduuna alqitaal summa alqa allahu azza wa jalla fi quluubihim ar nee na waa Saqiif pare nag ba trois jours ñu ngi xaaru préparé nañ ba taxaw di xaar yaakaar nañ ndax gaa yi liñ leen wax mooy yéen minute bu ne Seydina Muhammad ak armée bi ñu ngi suñu ñu ngi woon suñu ginnaaw di ñëw waaw ci suñu kaw lañ dal comme que ne ngeen d'accorduñ bu ñu d'accordoon dañuy dem fekk leen te buntu dëkk ba ne leen daa ci ñuy agsi ne leen ah d'accord nañu mais comme que bañ nañ gaa yi ne dara lañ ko dul nangu ñu waajal ngir xare ngir défendre dëkk bi comme nañ ko defoon ca xisaaru Taayif biñ toogee nag deux jours trois buur yàlla daldi sànni ak tiitaangi ak rëngi-rëngi seen xol yi wa qaalu gaay ne wallahi ma lana bihi taaqa ñu mujj nag bañ kiiwee ñu commencé tiit waaw xam nga attente moom di attente arme di xaar arme buy ñëw te leer na ne arab yi yow rekk fi tuubul ñépp moom lañ àndal gaay yi commencé nag tiit waaw bi nga xam ne nag hein ci la leen euh, loolu dale ñu ne ñu ngi waat ci yàlla ne ah moom kon lii daal peine perdue la quoi amuñu kàttanu jàmmaarloog moom de taaraab yépp nooy nañ ci kawa ci kanamam te toon ànd nañoo moom kon nag ñu waxante seen biir ñoom waa Saxiif farji'u ilay ñu ne waa délégation bi yéen ñi fa jotoon a dem léegi daal lii daal c'est plus possible dem leen nu mu gën a gaawe ci moom faatuhu sa'al ngeen jox ko li mu ñaan li mu leen demandé nii yii ngeen ñu wax sànk ñu ne leen fan yii ñu ne duñ ko mas a def ah finalement de on son serait obligé on est obligé de le faire dem leen ngeen wax ko ne ko d'accord nañ wa saalihu alayhi te am leen ak ay accord ci moom ci kaw yi mu ne fa lamma ra'a al wafdu annahum qad raghibu waxtaaru lamaan ala al xawfi wal harb qaala al wafdu fa inna qad qaadaynaahu wa ataynaahu maa ahbabnaa wa sharadnaa maa aradnaa wa wajadnaahu atqa nnaas wa awfaahum wa arhamahum wa asdaquhum waaw wa qad buurika lanaa wa lakum fii masiirinaa ilayhi wa fii maa qaadaynaahu alayhi faqbaluu allah gaa yi nag biñ gisee ne gaa yi sede nañ tiit nañ ba sede ba ne nag finalement d'accord nañu ci lool gaa yi nag délégation bi door leen a wax ne leen ñun yéen lii ngeen bëgg ah ñun da ngeen a bëgg ñu dem def ay accord ak moom ne ko d'accord nañu ah ba nga xam ne ci la délégation bu gis seen revirement bu mag bii te ñoom it tàmm nañu nekk ci ah kóolute que sécurité ku sécurité ku xare ah ba moo tax ñu ne nañ def accord ak moom ñu ne leen ñun nag yëg leen ne ñun def nañu ak moom accord te jox nañ ko li bëgg mooy lim ñu wax yi waaw te tamit chartal nañu moom li ko soob moom nag trouver nañu ah mooy atqan naasi ki gën a ragal yàlla ci nit ñi seydinaa Muhammad wa awfaahum te mooy ki gën a matal kóllëre ci ñoom wa arhamuhum mooy ki nga xam ne moo leen gën a bari yërmande wa asdaquhum te mooy ki gën dugg ci ñoom mooy ki gën a dëggu ci nit ñi waqat buurika te barkel nañ ñu la naa ñeel nu wanakum fi masirina ilay ak yéen it ci dox gi ñu dox jëm ci demoon ci moom ak li nga xam ne wa fii ma qadaynaahu alay ak accords yi nga xam ne am nañu moom moom lépp barke bu suñu boroom defal léegi nag bi nga xamante ne nii ci lañu wax lii ñu ne aay waay kon suñuy ñoñ nangu leen aafiya ak buur yàlla gi waay bi ñu waxee lool nag fa qaala Saqif waa Saqif ne leen mais fa lima katamtumuha katamtumuna hadha al hadith wa ghammamtumuna ashadda al ghammi mais lan moo tax mais lan moo tax kon ngeen mais lii ngeen def lu tax ngeen nëbboon ñu lii mënu ngeen ñu ko noonu wax ci dëgg bi ci ci début bi ngeen tiital ñu nii lan moo tax ngeen tiital ñu tiitaange gu rëy gi xaalu ñu ne ko gaay ne ko aradna yanzi allahu fi qulubikum naxwata shaytaan waaw léegi mu ne lee boo gisee ñu jaar a yéen fii parce que dañoo bëggoon buur yàlla dindi bañaateeg ak tamit mooy fugg ak mbañeel gi nga xam ne ci seytaane lu jóge nekk seen xol yi bañ diine googu lañ bëggoon ñu dindee ko ci tiitaange gi leen dugg moo tax ñu jaar foofu waaw gaa daldi tuub ñu toog ay fan ñu ne nag summa qadima alayhim rusulu rasulu rasulillah sallallahu alayhi wa qad amara alayhim xaalid ibn alwalid wa fihim almughira ibn shu'ba mu ne nag juste ay fan après ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi yónnee ñam waxoon ne dinaa leen yónnee ñuy ñëw seen gannaaw ngir tojal leen seen laat moo mëla ngeen ne yéen du ngeen ko toj mu yónni benn ay saxaaba yu fa dem ñoo xamante ne ñoom Seydina Xaalid ibnul Walid moom la defoon mu jiite ñi ñoo ak ki bokkoon na ci ñoom al-Mughira ibn Shu'ba mu ne fa qadimu amadu ila laati li yahdimuha li thaqif kulluha ar-rijaalu wan-nisaa'u sibyaan hatta xaraja al min al la tara aamatu thaqif annaha mahduma yadunnuuna annaha mumtani'a mumtani'a léegi mu ne bi nga xam ne ci lañu agsi ñoom bi nga xam ne ci lañu agsi ñoom Seydina Xaalid ibnul Waliid ak ñoom Seydina al-Mughira dañoo dem directement ca temple Laat ba ngir daal di koy toj ak xërëm ba waa Saqif yépp téye seeni loxo nag jaaxle góor ñee jigéen ñi gone yi ba jigéen ñi nga xam ne ci tante lañ doon nekk ca kër yu ruqee sax dañoo génn waa Saqif nag yaakaaroon nañ ne moo ñii dañuy wax rek mais duñu ko jamais duñu ko mën a toj parce que moom moom à dina défendre boppam alaat xërëm bi idole bi dina défendre boppam fa qaama al Mughira ibn Shu'ba fa axad fa axada al nee ci noonu la Seydina al-Mughira ibn Shu'ba daal di jog jël li nga xam ne mooy jaasi ji mu daal di jog jël jaasi ji waaw mooy al-kirzin moo kii nu mooy tudd mooy faas faas mooy sémmiñ bi ah mu ne euh, ñi mu àndaloon ci saxaaba yi radiyallahu anhu la udahikannakum min thaqif dinaa leen reetaan loo waa thaqif xoolal xoolal eh, li may def ba waa Saqif xoolal ni ma ay seen ni ñu foog ne ñu toog taxaw nii di ñu xool sérieux ñoom ñépp génn di xool jàpp ne tey rek la ma laat di tëggal tama ndekete mu ne xaar leen rek mu ne saxaaba ma àndoon tey rek laa leen di xoolal waa Saqif ni may fi may jaar ak ñoom nee na mu daal di jël jaasi ji dóor ko naka la ko dóor rek summa saqata yarkud mu daanu rek rek di daw <laughs> waaw ne loolu mooy boo ko def dañ naan benn petit cinéma la bu mu def ne xaaral pour wan waa Saqiif <laughs> gin leen a décevoir ginnaaw ba jàppee ne <laughs> xamoon nañ ko moyen waxoon nañ leen suñu yàlla yii laat ngay may wal moo yara dafa dof mais bàyyi dafa dóor rek dafa jël jaasi ji dóor ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci laat rek rek daanu waaw rek tëb rek di daw rek wane gannaaw di daw waa saqif fartajja ahlu taaif bi dajjatin waaxida waa saqif yuuxóondoo tëbandoo nga dégg ñépp waxandoo ko ne wa qaalu ab'ada allahu al-mughira rabba wa farihuu hiina ra'awhu saaqita gaa yi nag ne abadallahu al-Mughira yàlla soril na Mughira ñaw <laughs> soril na ko ci yërmandeem ba ba ba muy ba ba muy dékku yàlla yi nag la <laughs> xatalatu rabba walla ar rabba muy laat faat na ko mu ngi nii daanu na waaw mu ngi nii daanu mel ni ko tombé en syncope mu ngi nii nag waaw wa farixu ñu kontaan xiina ra'awhu bañ gisee sayyidina al-Mughira mu daanu waaw wa qaalu ñu ne léegi nag ñuy wax yeneen saxaaba yi ci des quoi a ah, man sha'a minkum falyaqrub falyajtahid ala hadmiha fa wallahi la tustataa <laughs> imaam sayyidina dafa daw dafa daanu jóg daw daanuwaat bi mu daanoo noonu nag mel ni ku nekk mel ni ku faatu nag léegi nag loolu nag la waa Taayif <laughs> yu nag ne ñaw pour yàllaa ko soreel yërmandeem xatalatu goo gisee daanoon deena deena mu wéra deena ar rabbaa ko benn dóor la dóor yàlla ji faat ko après nag ñuy ñu naan yeneen saxaaba yi ci des ah léegi gaaw leen aywa ku bëgg ci yéen na jege na ko jege laata ngoog de <laughs> baax na waaye comme xàmb yi ah waaw du da doon laal mu ngi nii laal dee ci saase <laughs> jege leen na góor góorlu ngir damm ko waat nañ ci yàlla ne kenn ci yéen manu ko bi ñuy wax loolu rek seynal Mughira tëb fa wasabal Mughira ibn Shu'ba fa qaala qabbahakumullahu ya ma'shara Thaqif innama hiya lakaa'u xijaara wa madar faqbaluu aafiyata allahi wa'buduuhu waaw thumma daraba albaaba fa kasaruhu thumma ala sawruhu suurahu suurahaa suurahaa wa ala rijaalu ma'a famaa zaaluu yahdimuunahaa xajaran xajaran xataa sawwawhaa bil ard waaw Seydina Mughira bàyyi leen bañ jàpp lees rek mu daldi tëb jógaat tëb jóg ne leen qabbahakumullah yaa ma'shara Saqif cim yéen waa Saqif yéen lii di ay xeer yoo xamante ne nii ay xeer lañu rek waaw lii di ay xeer kese ki ak ban ay ban ak xeer kese la léegi dama leen ne waay waay nangu leen aafiyaak gi leen buur yàlla teg ta ngeen jaamu ko ginnaaw gi mu dóor bunt bi temple bi ne woon tël damm ko yéeg ci miir yi saxaaba yam àndaloon radiyallahu anhum di yéeg damm temple beeg laat ma fa ne woon xeer ak xeer ba xeer yépp ba kii ba temple bi nekk dóom nekk mooy tolloog suuf si maaseeg suuf si nee na wajaala saaxibul misbaaxi yaquulu la yaghdibanna la yaghdiban la yughdibanna al asaas waaw fa la yaxsifanna bihim ki nga xam ne moo doon yor caabi temple bi <laughs> mooy gaa yi toppatoo yàlla yi ñoo gën sonn nag ci ñépp waaw gaa waa naan laa ilaa yéen de gis nga fondation dam daaneel ngeen mur yi ba mu daanu mais fondation yi ñooy mer ba pare rëngi-rëngee jëngatu def tremblement de terre fii ci seen kaw ñoom ñi ñoom ñi ñoom ñi daaneel temple bi ñu faatu mu ne fa lamma sami'a dhalika al-Mughira li Xaalid da'ni ahfiru asaasaha fa xafarahu xatta axrajuu turaabaha wantaza'u xuliyaha wa libaasaha fa nuhitat thaqif fa buhitat thaqif <laughs> nee nag bi nga xamante ne nii ci la waa ji wax loolu Seydina al-Mughira ne Xaalid ibnul Walid mi ne mi ne woon seen chef na ko yaa Xaalid damaa bëggoon nga jox ma ndigal fondation yi ma ma dindi ko waaw temple bi waaw ma gas ko nga may ma ci ndigal ma gas fondation yi bu ko defee ñu ñu ñu ma leen ne duñu dara mu jox ko ci ndigal mu daal di koy gas génne suuf si génne ko génne yi nga xamante ne nii hein mooy xuli yiñ ko defaloon takkaay yeeg yooyu non seulement fondament mur yi mais bi mu tojee yàlla ji ndax dañ koo samp tabax ko ci suuf tànki ne ci suuf bañ ko tojee loolu des ci nag mu naan loolu dina yëngatu dina mer yëngatuñu kii mu daanu mu dindi loolu lépp dajale alal jaag xaalis bañ fa def ak oor yeeg yépp fa buxita saqif waa saqif sawaay nekk nag ci toskare nag mooy ñu perte nekk nag ci tristesse gu rëy lañu bëggoon nag nekk loo xam ne déception totale waaw nee na nag ci la benn màgget bu bu jigéen naan aslamaha ruda wa tarakul naan xoolal waa taayif ñu ngi ñuy taxaw ñoom ñi nga xam ne ñooy ñu doya di ñoo ko bàyyi livrer ko ba pare bàyyee xare utu ñuy jaasi xare defuñu ko ñu bàyyi ko léegi nag mu ne wa aqbala al wafdu xatta daxalu ala rasulillahi sallallahu alayhi bi xuliyiha wa kiswatiha fa qasamahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min yawmihi wa xamida ala nusrati nabiyihi wa i'zazi diinihi waaw nee ba lool xewee nag ñu jël alal jooju yépp ñoom ñoo ñële daldi dellu ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam Medina daldi koy jox mu de séddale ko ca bés bañ ko indi mu sant yàlla ci ndimbal gi mu ko di bi mu dimbali yonentam bi alayhi salaatu ak yëkkati gi mu ko yëkkati yi mu yëkkati diineem kon loolu la al imaam Muusa ibn Uqba lii la nettali ci mbir waa Saqiif ñoom nii la ko nettalee gis nga wuute bi ak ni mu wuute ak nettali imaam Ibn Isaaq wallahu nag taala alamu ay dhalika kaan kon ci kaw noonu ci lañu jeexal wafdu Saqiif muy délégation wu waa Saqiif walillaahi alxamdu minna ci jataay bii di ñëw nag ñu war a gisaat ba léegi ci délégation yi l'an neuf hein yeneen délégation amaana